أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ginnaaw bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu naa heure bi xaw naa avancé mais li ñu fi indi woon du yàkkamti moo tax ñu toog fi li bëgg mooy mu leer fi ñu jaarul yëpp bu leerul mu dimbalal yàlla mu leer euh, comme ni mu ko waxee léegi jotaayu tey bi dina am jotaay yu bari ndax treize xadiis la yu nekk ci bunt bi nga xam ne mooy baabul miyaax moom lañuy ñu war a tey nag insha allahu taala ni ñuy def mooy nii lañ fas yéenee doxale mbir mi tey mooy ne li ñuy njëkk a def mooy dañuy dugg ci jëkk dugg ci mustalaxal xadiis mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci xam-xamu xadiis bu ko defee yi nga xam ne moom lañ ciy aajowoo ci njàng nii en tout cas fi ñu tàmbalee gi ñu gisagul ba léegi ba buñ nee la xadiis bi wér na nga war a xam lu wér mooy lan loolu lañuy ñuy njëkk def mooy foofu la ñuy njëkk a dugg ginnaaw gi buñ paree ñu def taxrij li ñuy njëkk jël tey mooy cinq premiers hadith yi lañ bëgg a boole def seen taxrij kay ba pare génne question fiqh yi nga xam ne ñoo ci dugg ñoo ñoo nekk ci biir moom lañ ci gisoon li tax nag ñu def loolu dañu gis ne li tax ñu tànn cinq yu njëkk yi mooy dañoo gis ne ci cinq yooyu boroom xam-xam yi rahimahumullah ñoom seen fondement ci wàllu ndox foofu lañ ci sukkandiku ci hadith yooyu mooy cinq yi moom bu ñu ci yemoon rek al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah bu yemoon foofu képp koo xam ne dégg nga ko ni ñu ko waroon a dégg loolu waroon na laa doy ci cinq moo tax ñu tànn yooyu léegi bi bu ñëwaatee semaine biir yi ñëw insha allah dinañ xoolaat yeneen yi ñuy traité waat même méthode bi lañuy jëlaat gis nañ ne njàng mi bu ngeen seetlu woon méthode bi ñu demee woon mooy ñetti façon kii lañ doon dañ doon njëkk a def taxriij bi baat yi buñ paree ñu xool lan lañ ciy jànge mooy ñu jànge doon nañ ci jànge ñetti façon xam-xam lañ ci doon jële mooy tegginu kuy jàng xam-xam ak tamit kuy sàkk xam-xam at ki koy jàngale yan teggin nañu war am boobu moo ci njëkkoon bi ci tegu mooy masala yi nga xam ne masala fiqh la mooy man li may pratiquer quotidiennement li ma intéressé li nga xam ne moo ma concerné réellement ci sama dund lan lañ ci mën a tirer ci hadith yi mu mujj gi dernier bi ñu ci doon tiire mooy xam-xam bi nga xam ne dafay tourner autour de usul muy fondement yi nga xam ne ci la boroom xam-xam yi di teg seeni atte yooyu nan la ñuy wéeroo pour mën a génne àtte ci texte yi yooyu lañ doon jàng mais gis nañ ne noonu bëggoon nañ ko def nag xalaatoon nañ ne nañu def comme benn benn chaque jotaay ñu jël comme ni ñu ko defe woon mais da ci suñu xel mu mu ni ñu ko jàppe daal yaakaar naa ne nii dina baax insha allah léegi li ñuy def mooy ñu bañ a tardé li ñuy jëkk def mooy dañuy fàttali lu am solo loo xamante ne nii jataayu xam-xamu xadiis ci lay ci la koy ubbee muy li ñuy wax alxadis almusalsal bil awwaliya mm-hmm. mooy ñu waat ko mooy xadis bi nga xam ne daanaka kuy jàng xam-xam noonu lañ fekk boroom xam-xamu xadis yi ñu ngi fi jiitoon yàlla leen yàlla fay te gillee na yokk seeni leer fañ nekk ak ñu nekk fii mm-hmm. ñuy dund mu gillee na dëgëral te yokk seen xam-xam mm-hmm. noonu lañ leen fekke muy sunna boo xam ne dañ koy doxal jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi ba léegi muy xadiis bii nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam danaan arrahimuuna yarhamuhumur rahmaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama mm-hmm. ñi nga xamante ne nii de dañuy yërëmaate ci nit ñéeg ci ginne yeeg ñépp ñi nga xam ne dañuy yërëmaate ñoom de nañu xam ne yarhamuhum dina leen yërëm arrahmaanu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yéen mën kon nag mu ne yéen mu yonente bi sallallahu alayhi nañu yéen nit ñi yéen jullit ñi irhamu yéen ñi kaw suuf na yërëm man fil ardi ñu nekk ci kaw suuf bu ko defee yàlla mi leen tiim ñëpp yërëm leen yàlla ñu féete kaw ñëpp bu ko defee dina leen yërëm kon nag ñuy ñaan yàlla yërëm ñu boole ñu ci ñoon nga xam ne moom la ñu yërëm lay lay yërëm te ñu nit mu may ñu capacité ñu mën a yërëm ñi nga xam ne loolu lañ ñu ko jàngalee ñu ñu féete kaw ak ñu ñu mag mm. loolu mooy benn beneen bi muy al musal al xadiisul musalsal bil mahabba mm-hmm. mooy bi nga xamante ne nii li sax li tax sëñ bi indi woon ko waxoon na ko mooy ne daayira bi ñu tuddee al mutahabbiina fillah moo taxoon mu indi woon loolu ngir tamit ci barkeb xadiis boobu mu nekk suñu biir mu bañ a nekk rek loo xamante ni dañ koy tudd noonu mm-hmm. muy lan muy yonent bi sallallahu alayhi woon Muaz radiyallahu anhu ne ko yow Muaz man kat dama laa bëgg kon na nga wax ginnaaw boo jullee ba pare allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika loolu mooy al hadith al musalsal bil mahabba mooy ne dana ko yaa Muaz yow Muaz radiyallahu anhu hmm. inni uhibbuka man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dama laa bëgg loolu muy daraja joo xam ne di ñu ndaw nga ñëw daanaka wàll yu boo gis li muy liggéey guddeeg bëccëg loolu lay loolu la soxla ngërëmu yàlla ak ngërëmu yeneen sa salaam moom mu ñëw ba tànn nit ne ko dama laa bëgg loolu du lu ndaw mu ne kon nag dama lay dénk dara mooy saa boo jullee ba pare del wax ginnaaw boo jullee ba sëlmal ba pare ne allahumma yow yàlla yow sama borom mi nga xamante nii moom moo ne man maa moom walillahi al asmaul mm-hmm. moom mi nga xam ne moo moom tur yu sell yi mu ne nang na nga woo sa borom boobu na woo yàlla ne ko ahin nii yàlla nag ma jàppale yàlla nag ma dimbali ala zikrika ci ma lay tudd di la fàttaleku saa su ne fàttaleku wa shukrika bu ma la fàttalekoo tamit nga daway dimbali tamit ci ma lay tudd di sikar sikar su bari wa husni ibadatika bu ma ñëwee balay jaamu tamit ma rafetal jaamu di ndax lool nga soxla yaa ne woon lan la waxoon moo ne woon li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan da ne woon dama leen a bind yéen nit ñi ngir xool kan moo ci gën rafet jëf kon nag bu ñu ma ñëwee balay jaamu bay jóg ngir defal la dara yal nag ma dimbali ma defe ko ci ni mu gën a rafete mooy wa husni ibadati yooyu lañ bëggoon a fàttale ko ci lu gàtt bala ñoo dugg comme que ci résumé lañ nekk bëgguñu tamit di attardé wu ci yenn yi mooy ne fa am na lu ma fàtte woon wax mooy bu dee ci côté fiqh bi insha allah liñ bëgg a def mooy nii lay demee mooy ne dañuy citer mas'ala bi dañu naan mas'ala mooy questionnement mooy question bi dañ koy citer par exemple ñu ne est ndox ndox mu am soow man naa ci jàpp wala mooy dama yor sama paan teg ko fii ab xale dugal ci soow ba ba soow mi feeñ est que mën naa cee jàpp wala déet loolu ma lool lool question boobu moom lañ naan masala ku dégg ñu naan ala rek mooy laaj yi ñuy laaj mooy question boo xam ne dañuy xaar tontu bu ñëw lan la ci boroom xam-xam yi tontu loolu lañ ci soxla mooy dañuy citer loolu comme lu mel noonu bu baree ñu ne avis yi ci ñëw ñu ne boroom xam-xam diw kat wala waa ngir sàngam kat lii lañ ci wax waa ngir sàngam lii lañ ci wax waa ngir sàngam lii lañ ci wax waaye nag du ñu dugg ci détails yi ku nekk lan mooy say dalil dañuy xool bi nga xam ne moo noot en tout cas ci li ñu yàlla wan fii ci njàng mi liñ ci gis wax ay nekk kii kat moom moo noot ci suñu xam-xam fi mu toll mm. ak li ñu jot a gëstu loolu lañu yàlla may loolu lañu ñu wan ba pare ñu joxe dalilu kooku ana dalil mooy teg tal mooy bu ma waxee mbir ñi ne ma li nga wax foo ko teg loolu mooy dalil léegi nga wax ana li ñoom li ñu wax ñu indi la ne la lii mooy suñuy preuve li tax ñu wax li lii la noonu lañ ko bëgg a doxale insha allah léegi kon ñu ñuy def mooy ñu njëkke point bu njëkk bi mooy xam-xam bi nga xam ne dafa jëm ci ñu ñuy wax mustalahul hadith mooy li jëm ci xam-xamu xadis premièrement dañuy définir lan mooy xadis lan mooy xadis xadis mooy lépp loo xamante ne nii dañ koo askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ci wax la wala jëf wala lu waay def wala am ku def ci kanamam lu mu def mu mel ni ku ko approuvé mooy bu fekk ko gis ko approuvé bu waxul dara mooy ne da koo approuvé ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam du gis lu ñaaw wala lu ñuy tere ci kanamam ñu koy def te du ko tere ndax yàlla da koo yónni biir loolu kon bu dee daa am waaye kenn ku ñëw def dara ci kanamam mu gis ko wala mu yëg ne diwa ñu def dara même bu ko gisul te waxu ci dara mooy loolu dañuy jàpp ne kat loolu ci sunnaam la bokk ci xadiis dañ koy boole naan comme dinañ ci joxe exemple léegi bu ci nekk mu gën a yomb wala loo xam ne description wala portrait physique la wala portrait boo xamante ne c'est moral wala ci ay jikkoom la jëm léegi bu dee exemple lañuy joxe lool foog naa leer na bu dee exemple dañuy jël bu dee ci côté wax dañuy jël xadiis bi nga xamante ne nii insha allah jàpp nañ ne ak ñi ko boroom xam-xam yu bari jàpp ne mooy xadiis bi gën a rëy ci lislaam mooy innamal moom moo ne dégg naa yonent bi sallallahu wax wax jooju ne innama li fi nekk li li fi nekk lii rek a am te lii rek moo am ba def mooy al a'maalu jëf yëpp binniyaat ci yéene la aju ba ne xadis bi jeexe loolu mooy wax la waxam la loolu dañ koy tudde xadis léegi beneen bi mooy lan mooy lu mu jëf mooy dañuy dem ci aj bi comme ni mu doon aje muy daw comme ni muy daw Safa ak Marwa boobu sax xam nga lu wax ndax bi ñuy daw dane commencé leen ci yàlla commencé mais yu mel noonu nga xam ne daa am yoo xam ne da koy def comme ñu naan moom da doon Euh, bu yaay Aisha radiyallahu anha ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme bu ñu joxee nañu da doon julli guddi xam nga loolu jëf la jëf la joo xamante ni loolu dañ koy jàpp comme xadiis wala li Ibn Abbas wax radiyallahu anhu bi mu fanaanee kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne da koo gis mu jóg def nii raay raay kanam bi ngir nelaw yi dem ba pare jàng aaya yi nga xam ne ñoo nekk ci fin suuratul Ali Imran ba pare jóg ne toskare ñel na képp koo xamante ne jàng na jàng na aaya wii te waaruwu ci wax ko ñetti yoon dóora jóg jàpp ci ndox jàpp ñëwaat loolu noonu mu def loolu jëf la loolu dañ koy jàppe comme sunnaam waaye tamit beneen mbir mooy comme li ñu wax ne ku def dara ci kanamam wala lu mu yëg ne di woon koy def te waxu ci dara muy liñ naan taqrir comme ni Abu Musa al-Ash'ari defoon Amr ibn al-As astaghfirullah radiyallahu anhu bi nga xamante ni dafa jiite woon benn sariya benn benn ci armée bu bu yonent bi saa salaam yónnee woon waaw ñu dem bi ñu demee julli jot fekk ndox a ngi fi am na ndox mais ndox mi dafa sedd moom mu jiite nit ñi pare dafa amoon janaaba teg mu jiite nit ñi temps et temps mu jàpp pourtant ndoxam yi bi ko yeneen saxaaba yi ridwanullahi alayhim yégee affaire bi xaw leen a métti bi ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo ko mu ñëw mu ne ko est-ce def lool mu ne ko waaw mu ne ko ndax damaa dégg yàlla ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima ndax yàlla ci boppam moo wax ci alxuraan ne yéen julli ñi bu leen rey seen bopp ndax yàlla da leen yërëm daa bëgg yiw da leen a yërëm moom mu ne moom foofu la ko teg ñu ko waxee yonent saa salaam neewu ko li nga def du noonu jëful jëf bi mais ki ko def bàyyi googu mu bàyyi loolu tamit day fekk day dafa bokk ci sunnaam la bokk wala bu dee beneen bi portrait physique wala portrait moral ak yooyu mooy comme ni Anas doon wax mu ngi ci saxi yi mu naan kaana ajwadu naas yonent bi sallallahu alayhi moo gënoon a tabe kuy tabe nit ñëpp moo leen gënoon a tabe xam nga tabe bi yonent bi sallallahu mooy ñëw naan yéen nit ñi man maa gën a tabe waxu ko mais description la portrait bu ñu def ci moom loolu tamit xadiis la loolu mooy ci gàttal lool mooy définition xadiis ñun nag comme que portrait waaw portrait physique portrait physique mooy bi ma ba léegi moom mu ne ba léegi ñuy jële ci Anas radiyallahu anhu mu naan yonent bi sallallahu alayhi bi ñu koy décrire nekkuloon koo xam ne dafa njool noon njool mais tamit nekkuloon ku gàtt loolu portrait physique la kon loolu ci gàttal mooy xadiis léegi nag comme que téere bi ñuy jànge muy téere bulughul maram min adillatil ahkam bu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah day wax ci xadiis di wax ci fiqh mooy kon logique na bu ma la waxee ci xadis wax la xadis mooy lan nga ne ma sëñ bi bala ngaa dem taxawal yow yaa ma ne téere bi lay wax xadis ak fiq man xaw ma luy fiq nga wax ma xadis bëgg a dem doo dem waxal léegi luy fiq ndax fiq daayen ko man xaw ma ci dara ma ne la waaw kay wax nga dëgg déglul may ma sa nopp ma wax la luy fiq fiq mooy xam-xam la boo xam ne moom li ko concerné mooy jëf mooy al ilmu ahkaam shar'iyya al amaliyya mooy xam-xam bi nga xam ne li ko concerné mooy àtte yi yi nga xam ne àtte sharia yi nga xam ne dañ koy jëf al muktasaba yi nga xam ne dañ koy fàggu awil mustafaadu wala yi nga xam ne dañ koy jariñoo di ko jële fan min adillati tafsiliya ci preuve yi nga xamante ne ni dañu ko faram fàcce muy yu détaillé muy ay alqu mu jóge première bi ñu koy jële mooy alquran mooy première source boo xam ne ci la ñuy jële teg est-ce que lii nan laa julli ci alquran ngay xool est-ce que julli dalaa war d'abord wala déet foofu laay njëkk a xool manumaa ñëw boo paree nga ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo paree foofu mu am tamit yeneen yoo xamante ni comme luñ naan ijma mooy consensus su boroom xam-xam yi ñi tax ñuy waxa ah, ndax tamit kon que ñun ay wolof lañ dañu tàmm naan boroom xam-xam boroom xam-xam ku ku wax rek ñu ne moom boroom xam-xam la déedéet waxuñ ñooñu bu ñuy wax boroom xam-xam mooy vraiment ñi tax ñu naan boroom xam-xam ñi nga xam ne seeni wax duñ la ko teg rek duñ la wax noonu saa ñu indil la dara loo xamante ni leer na la yow am na yoo xam ne sax dañ ko wax mu leer na li lii amul benn cosaan ci diine kooku taxul ñuy wax mooy ki nga xam ne day doxee ala basira ndax yonent bi sallallahu alayhi moom la yàlla ne woon waxal yonent yàlla ne ko qul inni ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani neel mooy ci suuratu Yuusuf ci feer yi ñuy waaji jeex neel man kat damay woote jëmale ci sama borom mooy damay woote jëm ci yàlla man ak ku ma topp ki ko topp tey def noonu kooku mooy borom xam-xam ala basiratin di ko teg ci lu leer nañ ku terul say wax ci lu leer mooy nu ngeen ko mën a tuddee loolu yéen na concerné mais ci yàlla du boroom xam-xam ñu rek mu leer mooy kon bu ma naan boroom xam-xam mooy ijma lan qiyaas euh, am ay yoo xamante ne nii bii xam naa àtteel bee xaw ma àtteel mais moom bii ñoo bokk élément yépp lépp ñoo ko bokk même circonstance yi yëpp ci la yee bi lay xewe bañ indi àtte ci la lay xewe ma ne kon bii dama koy jël yóbbu ko bee ñu bokk même àtte loolu leer na loolu kon ci gàttal mooy fiqh léegi nag ñu dugg ci xadiis boroom xam-xam yi la dañ ko séparé li gën a siiw ci ñett mooy dafa am façon xadis yi am xadis boo xamante ni dañ naan xadis bi xadis bu wér la xadisun saxiix am xadis boo xamante ne nii dañ naan xadis bi wérul moo xasan boobu astaghfirullah mooy ndax mooy deuxième position bu wérul bi mooy troisième boo xam ne dañu naan moom c'est valide mën nañu ko utiliser mais melul nit bu njëkk bi am xadis boo xam ne dañ naan xadis bi dafa daif mooy dafa faible wérul léegi ñett yooyu moo gën siiw am na tamit benn boo xamante ne nii en général dañ koy dugal ci bu mujj bi mais moom lu bari dañ koy dugal buntu boppam muy mawdu mooy hadis boo xam ne dañ koo créé ma toog defar lu ma neex ne gars yi comme que damaa bëgg ñun ñëpp ñu ànd ma ut benn affaire rek bu xaw a kii xaw koo rimé rek ne yonent bi moo ko wax loolu dañuy te ci yow la jógee yaa ko créé loolu lañ naan lu tax nag ñu naan ko hadis dinañ ci ñëw. léegi kon mooy nañ jàpp ñett yooyu bu njëkk bi nañ njëkk bi nañ njëkk a définir bi ci kaw muy xadiis boo xam ne dañ naan dafa wér xadiisun saxiix xadiis bu wér mooy il faut ñu pour ñu mën a juger na xadiis bi wér na il faut mu am cinq conditions yoo xam ne da ko war a am bu ci benn manqué bu ci benn rek manqué mooy condition sine qua non la bu ci benn manqué mool doonu ko léegi bu njëkk di mooy il faut mu nekk loo xam ne dañu naan yonent dañ koy askanale yonent bi sallallahu alayhi ndax mënuñoo tëb rek jël benn wax wax bu rafet rek ne comme que rafet na kon kon xam naa yonent bee ko wax déedéet mooy il faut ki koy wax askanale ko yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy première condition deuxième bi mooy dañuy xool ki ko wax ñu ne ah yow yaa wax mbir mi ñu ne waaw foo ko jële nga ne man ci diw ñu ne la diw du wax diw diw joxagoo ñu benn tur waxal turam nga wax turam ñu xool bu dee ci ñu wóor la ñu wóor dara ñoo xam ne vraiment jar nañoo déglu ñu ne waaw kay ci ko nga ko jële ñuy def noonu topp affaire bi di ko vérifier di ko vérifier ba mu agsi ci yonent bi sallallahu alayhi kon mooy deuxième bi il faut di ki ko wax ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am du am benn coupure du fa am waaw rupture du am mooy mënoo am ñu ñëw ñu ne waaye fii am na koo xam ne kat gaa yi fii moom am na ku fi waroon a nekk gisuñ ko loolu dañ naan kon xadiis boobu kiiwul nekkul bu wér léegi loolu mooy ñaar laa wax dañ ko koy askanale muttasilun tamit mooy day jokkaloo ki ko wax ba ci yonent bi sallallahu waaye tamit xadiis bi warul la nekk xadiis boo xamante ne ni dafa am problème bu ñu naan illa mooy dafa am problème ci biir boo xamante ne ni loolu nag du ne da tëb rek boo jàngee bulughul maraam mu jeex rek nga mokkal ko rek ne léegi man docteuru xadiis laa déedéet dañ naan la yow illa yi xamoo ko demal toog boo boo ciy wax dangay bàyyi ba dégg boroom xam-xam bu. ab xaafis bu ne lii am na sikk ñu door a jàpp na yow sa wax comme que cité nga ko jël ñu door koo jàpp mais tamit du nekk loo xam ne bu dee ci dañ naan mu indi waajoo bu nekk tamit version isolée mooy lan mooy xadis boo xamante ne nii yow ñépp comme bu ñu jox exemple fii ñu toog ñu ne ñeent ñi ñépp wóor ci Mamadou Ba ba ci sëñ Seydou Sarr léegi benn xew-xew lañ fekke fee ñoom ñu ñëw ñetti ñi ñëpp wax laa même chose te combine wuñ seen biir tamit lool il faut mu leer mooy bu dee ñoom ñoo gise waxante ko seen biir tamit ñun li ñu gis ci biti rek lañ mën a kii mooy wóor nañ mais lool loolu taxul ñuy wax ñun li ci biti lañ mën a ñoom ñett ñu ñëw ne lii la indi benn version boo xam ne benn la yow ñu déglu la kenn ki ne moom indi beneen version bu wuteeg ñu indi duñ ne ko duñ ne ko waxoo dëgg ah duñ ne waa ji wóoratul nañ teg fële ay waxam dañ naan loolu version la bu isolé bu mu indi kon nag dañuy ñuy jàpp comme que ñu gën wóor ñii ñoo ëpp moom lañuy ñuy jàpp seen wax kon xadiis bu wér tamit il faut loolu du ko dal muttasalun wa wa mattasal isnaaduhu walam yushaz aw mu def yarwihi adlun babitun an mislihi mu ne mu def keneen muy est-ce que ji nga xamante ne nii mooy rapporté xadiis dañuy xool est ji ku wóor la mooy bu dee wóoroo ñu xool yow bu dee da ngaa wax xadiis bi rek ñu ñëw rek xool gis ne wóoroo mooy première condition bi yow loolu mooy yow wératul mënatul a wér mooy doo siqa waaw kay mooy siqa nag mooy lan mooy koo xamante ne ni dafa digne de confiance mooy koo xam ne ku mën a jàpp la moo xam buy jàpp bu bu sëriñ bi di wax day mokkal lu muy wax automatiquement comme ni ko yàlla maye ñu ngi sellalkat yu bari am nañu wala boog nga ne man lool manuma ko waaye nag lu mu wax du ma rëcc dama koy bind di noter nag fidèlement li wax doo ci dugal loo xam ne say xara say say say bopp wala di ko commentaire mooy li mu wax ngay bind kooku mooy ku mën a takk mooy koo xam ne mën naa jàpp ak kan loolu lay mel premier bi mais day maandu maandu nag mooy lan mooy du comme rek ñun niñ ko déggee waa ji de ku maandu la déedéet dañ naan la ñun fii yëfi l'islam la yëfi vraiment fii li ñu war a jaamoo yàlla la gis nga vocabulaire bi ngeen di utiliser ci biti foofu fii nag bu fi dox comme ni imaam Ahmad rahimahullah doon wax moom buñ ko waxee yenn xadiis yi mu ne moom rigueur bi ñu war a am bi ñu war a am bu dee ci côté ay ay ay ay euh, luy nooyal xol ak ay waaraate mu ne loolu mën na cee dox comme ni ko boroom xam-xam yu bari waxe mais mu ne bu dee ci xadiis moom nëb loxo bi ne nii day dëgër këj waaw mooy ne ki ñuy seet jële ci yow wax yi il faut tamit ñu seet la réellement yow yaay kan même bee duñ ne duñ la sedd mais dafa am yoo xam ne jël na ko teggil dinañ ci ñëw léegi muy loolu mooy day wóor ku wóor mooy kan mooy koo xamante ne nii du sax ci bàkkaar yu mag yi mooy koo xam ne non du def bàkkaar bu mag te du sax ci bàkkaar yu ndaw yi mm-hmm. kooku mooy ku wóor teg ci mooy day am koo xam ne day am muruwa mooy wolof day wax mbañ gàcce léeg-léeg mooy du du ne sax liñ koy reprocher bu bu ko defee dafa xaraam mais quand boo nekkee ilimaan la nañu jox rek benn exemple koo xamante ne nii sëriñ la boo xam ne dañu jàpp ne sëriñ la comme ni ñuy jàpp sëriñ Sénégal xam nga ne yow bu dee ñu ñuy wax sëriñ senegal boo ñëwoon benn jour dajeeg ñoom ci yenn milieu yi même bu dee xaraamul totalement wala xaraamul sax yow bët ba nga ko doon xoole dina wàññeeku wala nga ñëw fekk ko mu sol benn benn kii bi toll fii sol benn waaw benn booy doole ba pare di dox mais xam nga kooku lim def pourtant nëbb na fii nëbb na fii fii yëpp mën na mais yow na nga ko doon xoole day wàññeeku loolu ku wóor da ngay mooy fiqa tamit day yooyu da koy moytu kon loolu mooy condition wu xadis boo xamante ne ni cinq conditions yi nga xam ne xadis bu wér noonu lay mel léegi nag xadis bu wér dafa am bala ñoo ñëwaat ci côté boobu ndax dafa am dañ koy xaajale ci ñaar mooy liñ naan bi ma leen wax nii moom lañ naan saxiixun li daati bi mooy dafa wér ci boppam foo moom en soi dafa wér mooy bu cinq yooyu matee moom indépendamment dafa wér léegi mu des beneen boo xamante ni pour ma jox leen ko il ma dugg ci deuxième bi muy xasan muy liñ ne xadiis bi kat valide na mën nañu ko utiliser boobu moom mooy jëlal cinq yiñ la wax mooy dañ koy askanale yonent bi sallallahu alayhi lañu waxoon day jokkaloo waa ji day wóor nekk ku maandu nekk takkat ba pare du nekk version isolée te tamit waaye du am sikk léegi boo bëggee xam xasan mooy lan mooy dangay ngay jël ki ma mujjee woon a wax ki ma mujjee woon muy adlun bi ca euh, kooku noonu mooy ki nga xamante moom lañ naan siqa mooy ku wóor kooku bu dee moom dafa nekk koo xamante ne nii ak mokkalam walla ñu ñuy jàpp mbir yi dafa des bu boobaa la naan kooku xadiis boobu xadiis bu xasan la dafa des mooy lan mooy melul ni kële mooy keewa ko dàq jàpp moo xam ci bind la moo xam ci mokkal mais kii léeg-léeg day mën na juum tuuti tuuti mais waxuñu juum ñu rëy bu dee juum ñu rëy kooku dañ koy classé ci beneen beneen classe mais bu dee kii par tuuti lay juum wala ra léeg-léeg kooku lañ naan kooku lii xadiis bi fu mu nekk remplir yi ci def ak kooku dañ naan lii xasan la mais boobu mooy lan xasan tamit dafa am ñaar bu ci ñëwee tamit ñu ñaar boobu lañ naan xasanun li zaatihi comme bële mooy moom en soi dafa valide léegi ñu ñëw ci troisième bi euh, bala ñoo ñëw ci troisième bi mooy xasan bi mooy bu ñu amee comme bi ñu wax nii bi ñu wax nii bu ñu ci amee yu yu bari version yu bari mooy waa ji kii Seydou Sarr wóor na mais wóor na mais takkam dafa def xadis bi mu indi remplir na quatre yële yëpp lu ñuy wax dañu naan waa ji kat xadisam bi xasanun li yi kee ñëw wóor mel ni moom indi bi même version xadis bi même wax ji mais tamit moo kii ñoo niroo foofu bu ñu commencé bari ñu boole ñoo yëpp muy nekk mu nekk nag saxiixun li ghayrihi mooy dafa wér ngir ñi ci def ñi ci a tax mu wér bu doon moom rek xasan rek lay doom bisaati yi loolu mooy kii bi léegi pour ñu ñëw ci troisième partie bi muy da'if muy li ñu naan xadis bi moom vraiment xadis bi wérul xadis boo xamante ne ni yelloowul kenn koo xamante ni xam nga xadis xam nga xam nga dëggintaan nga ñëw di ko wax di ko askanal yonent bi naan yonent bi sallallahu alayhi nee na hmm. loolu moom daganul lim ciy toléré ku xamul nga xam ne moom day ñëw rek di wax kooku mais ku xam dëgg moom di ko def kooku na xam ne mu ngi ci bàkkaar bu mag lay def léegi kon ñu ñëw ci daif daif mooy pour li gën a yomb ñu gën koo jàpp mooy li wax ci kële bu njëkk bi ak bu mujj bi moom amu ci amu ci mooy remplirul condition yi ci kaw remplirul condition bu xasan remplirul condition bu saxiix loolu nag mooy lan mooy dina amee ci chaîne bi mooy ci ki ko wax ba ci yonent bi sallallahu problème bi man naa commencer foofu bu dee mooy rupture léegi bu dee rupture bi ci kii wax la comme bu dee kuy bind téere ne man damay bind pour indi ay xadiis yoo xamante ni damay jël wax ji di ko jële ci man ba ci yonent bi sallallahu bu ñëwee commencer wax sëpp tudd koo xamante ne nii bokkul ak moom génération a dégg ci moom dara ku bokkul ak moom génération mooy déggoo ci moom dara waxuma lee bu leen imaginer comme léegi ñu naan film yaa ngi wala enregistré woon nañ ko waxuma ñoon nekk leen ci cadre boo xam ne yooyu amuñu ko comme bu ñu nekkoon dix-huitième wala dix-septième siècle xam nga loolu amuñu woon ay magnétophone yu enregistré nii wala walla temps ci onzième siècle amul woon mooy kooku commencé ñëw ne man maa ngi nettali nag sama objectif mooy lii mais hadith bi maa ngi jële ci diw ñu xool waajooju waa ji mag a ko cent temps amuñu benn relation masuñoo ma masuñoo ñu ne kon kii rupture am na ñu ne rupture rupture boobu nu mu tudd ñu ne boobu mooy inqitan la tudd lii nag ay terme kii la rek jargon technique la mais pour ñu xam ne man na chaîne bi foofu man na faa daañu mën na jóge foofu mooy bu dee ci waa kii bind la jógee direct ki topp ci moom inqitan la tudd léegi nga ñëwaat loolu mooy ci kaw mooy muallaq mooy muallaq kooku lañ naan mooy dafa lonku mbir mi mooy dafa am kum tëb mel ni dama nekk fii bala ma jot fii il faut ma am fu ma teg sama tànk ma ñëw rek bëgg a tëb ne dañ naan la c'est impossible par étape la daa am koo tëb loolu mooy ta'liq léegi mu des kooku mooy kat buy waa ji commencé bu dee nag ci yonent bi sallallahu alayhi ki nga xam ne moo sës ci yonent bi sallallahu la dindi mooy saxaaba bi kooku lañ naan mursal mooy lañ naan kii moo xadiis bi mursal la ndax lan ndax saxaaba bi sax ndax kiñ naan saxaaba mooy ki nga xam ne dafa dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko dajeeg moom gëm ko te ci ngëm yàlla bu dee kooku newu fi comme koo xamante ni génération bi ci topp la la dund ñëw rek na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañ naan kii mursal la léegi mu des beneen muy rupture boo xam ne ci biir la nekk mais dafa tegaloo deux deux wala deux rek deux yu tegaloo yeneen bu dee deux dañ naan mu ñu gis deux personnes ci biir seen bi comme dix lañ dix personnes léegi bu ñu nee dix ki nekk ci ci kanam mooy man la commencé jëm diis diis mooy ñu naan ci la wax ji yem bu dee ci topp ci man la dañu naan muallaq bu dee ci topp ci diis mi wax ji jëm dañu naan mursal bu dee ci biir comme ñu ne cinq ak six moo tëb ñu ne kook mu'dal la mooy dangaa tëb danga nga teggi deux li nga mais bu dee dama ñëw teggi sept teggi quatre xam nga taxaloo wuñ ñu ne ma yow lii nga def xam nga nu mu tudda ñu ne waaw ñu ne leen lii nga def mooy inqitaa mooy munqatin la tudd mooy dangaa def ay rupture dagg kële dag bu ñu takkaloowe lool bu ñu takkaloowe mooy moo dal bu dee da nga sauté sauté sauté kii sauté kële te bokkuñ ñu takkaloo te nekkuñ ci kaw foo ko mën a kii dañ naan kooku munqatin la léegi loolu bu amee ci xadis dañ naan xadis bii dafa da'if léegi beneen problème bu mën a am mooy tamit mursal bi am na leen mais foofu mën nañ ci yem foofu am na yeneen ci ci mën a mais beneen côté bi nga xam ne ci la xadis mën a faible mooy ñu ne nañ seet waa ji wala ñu nekk ci biir chaîne bi ñu gis koo xamante ni day dafa nekk nekk ci biir nettali mais waa ji kàccoor ñu gis ne waa ji kàccoor la kàccoor moom mooy kuy def bàkkaar bu mag wala koo xamante ne ni moom bàkkaar yu ndaw yi ci la sax di nekk rek di dem kooku kàccoor la mooy boo waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nga nekk ci biir dañ lay dindi dañ naan xadiis boobu xadiis bi dafa daay wala muy koo xamante ne ni dañ koy tuumaal ne moom day créer yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yoo xam ne waxu ko ci biir mu nekk ci biir chaîne bi dañu naan kooku nañ ko teg fee xadiis boobu dafa daif buñ nee dafa daif mooy mënuñu ko askanale yonent bi sallallahu te xam ne waxu ko waaye tamit dinañ ñëw après ci yan condition lañ ko mën a utiliser mais loolu ñëwagul léegi wala waa ji nekk koo xamante ne nii day nettali lu mu déggul comme man ak seen Moustapha dund nañ xamante nañ mais ma ñëw di nettali seen nduur loo xam ne waxam la ma ne ma ñëw rek na ko sëñ Moustapha de nee na alors que man Seydou Sarr ma ko wax mooy dégguma ko directement problème bi mooy man naam Seydou Sarr sax déggu ko direct ci moom kenn te ki nga ko dégg mën naa ba a wóor ainsi de suite moo tax comme ko yooyu yëpp xamuñu ko ci kuy nettali lu mu dul dégg dañu naan kooku xadis boobu moom it daay fa wala boog muy utiliser ay mots yu bari naan man dégg naa ko ci sëñ Moustapha dégg naa ko ci waayu Kébémer bi dégg naa ko ci waayu Mermoz bi te muy même personne <laughs> kooku kooku dañ naan ko yow yow mi yeet sa xadiis bi dafa daayif ndax benn nit la muy jël ay kii yu bari léegi man mi nga xamul damay foog nekk yi ñëpp ay sëriñam lañ alors que kenn benn nit la <laughs> loolu loolu mooy tamit ci gàttal daal léegi nañ ñem nañ ñem foofu xam naa julli xam naa julli jot na insha allah